bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla eh, julli ci yonent bi sallallahu ñoo ngi leen di nuyu te di baalu àq di baalu àq ni ko mu assasatul wafaay bi xuquuqul imaan baaxoo defee ak yéen rek bi koor gi tàmbalee ba léegi dellusiwaat nañ tey jii fas yéenee dalal kenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéenee ànd ak ñun diiru weeru koor bi ngir jàngat tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko fas yéene koo ànd ak yéen jàngat ko ki ñuy dalal tey muy Serigne Adi Touré bu Serigne Abdou Aziz Touré bu Faas xamaa ne bala ñu ko jox kàddu gi rek dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ci wàllu jàng ak jàngale sëriñ Adi Touré mi ngi jànge alquranul karim ci Ndar naka noonu tamit jaar na Faas foofu tamit jàng na fa alquranul karim foofu ci ndar fi la jàngee riwaayatu warsh waaye nag bi ñu gisee fii ci Fass foofu yee la jànge riwaayatu Hafs kon moom mën nañ ne maîtriser na alxuraan ci riwaayaat yu wuute naka noonu euh, suñu àddi turam yi mooy ki nga xam ne moo njëkk a am shahadatu tafawuq li ñuy wax shahadatu tafawuq maanaam diplôme bi nga xamante ne mooy diplôme bi gën a kawee ci xam ne mën nañ ko wax ci jàng alquranul karim ak tajwid ko nga xam ne concours la boo xamante ne Arabie saoudite ñoo koy organiser moom mii mooy ki nga xamante ne moo ci njëkk am diplôme ci wàllu googu noonu yaakaar naa ne sax bu fekkente ne da ngeen faral di seetaan télévision am na ku ñuy faral di génne muy jàng moom mii mooy ki nga xamante ne moom la ñuy faral di ginnaaw bi mu jàngee alquranul karim ba noppi la tàmbale njàngum xam-xamam foofu ci waajuram di sëriñ Abdou Aziz Touré mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal xam-xam naka noonu tamit bi mu jàngee xam-xam ba noppi la tàmbali di ci wàllu jàngale di jàngale alquranul karim nekk tamit foofu ci daal nekk Fass Touré kon ci gàttal kii mooy ki nga xamante ne moo fas yéene seqal ñun jotaay bi ngir jàngat tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene jàngat tey muy doyati ngëm gi nekk ana lan mooy li nga xamante ne moo ko sabab ak naka lañu koy saafaraa loolu mooy li nga xamante ne moom lañu fas yéene waxtaanee tey jii incha allah xam naa ne balay tàmbali waxtaan bi dana yëkkati ay kàddu rek maanaam dana jàng. aslëf ci alquranul karim door a tàmbali waxtaan wi su ko defee euh, bul waxtaan wi jeex na li doon waxtaane incha allah soo ko andee des na ci tontu ñu fàttali mbooloo mi rek ne waxtaan yi fi ku ko soxla moo xam vidéo la wala audio la bu jokkoo ak ñi yor wàllu technique bi incha allah yëpp yëpp jàppandi na kon li nekk moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ bi yàlla na ko yàlla defal taw bi defal na ko asalaamaaleykum Oh. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوتي الأعزاء سادتي الأجلاء معاشر المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نتواصل معكم في برنامجنا المبارك في برنامجنا ألا وهي هذه المحادثات الدينية خلال شهر رمضان المبارك وموضوعنا اليوم موضوع مهم وحساس ويدور حول مظاهر ضعف الإيمان وأسبابه وعلاجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit di ñoo ngi ànd ñun ñépp di sant yàlla subhaanahu wa ta'ala di sàkku ci boroom asamaan ak suuf ndimbal di ko sàkku njëggal di sàkku ci moom ak njub di seede amul kenn ku ñu war a jaam jaamu ga di jëriñ ñàkk jaamu ga di lor ku dul yàlla subhaanahu wa ta'ala di seede ni sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki yàlla yónni mbokk yi di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak ci santam di leen ziyaara bu baax ci weer bu màgg bi ci weer bu tedd bi di wax ni tey ji dañoo ñëw ngir ànd yéen yéen suñuy soppe yéen ñi nga xamante ni yéeneen ñi yàlla defal ci kaw suuf ngir mu dundal waa suuf yéen ñi nga xamante ni yéen la yàlla rus budul woon jamaa mubaraka ka jamaatikum haadihi kon yàlla sotti na mbugalam bu yàgg yéen yi nga xamante ni yéenay ulu baqiyatin fi l yanhawna anil fasad ñoo leen di ziyaara kenn ku nekk ci lan ci turam ak santam di wax tey ji sunu waxtaan dafa jëm ci nuqta bu am importance nuqta bu am solo mu jëm ci wàllu du'ful iman lan mooy du'ful iman wa ma adraka ma du'ful iman fa haddith anhu wala haraj du'ful iman mooy gëm yàlla gu nasax gëm yàlla gu doyadi gëm yàlla gu faible muy feebar boo xamante ni feebar gënu kaa bon ñu xam ci yenn symptôme yaani ci yenn màndarga ci la feebar bi di feeñi lenn lu nekk lu ton na la mu am lan solo lu toll na lañ koy bàyyi xel ala sabili misaal bu ñu déggee ni dañoo nekk ci jamonoy pali jamonoy sibiru du ñuy wax ni sibiru dafa am ay symptômes dafa am nu muy feeñe nu muy signalé ñu ni misaal masalan xale bi nga xamante ni dafay wàccu yaram bi di tàng wala muy lox di liw kooku li gën a bari lu ñuy wax ci dafa sibiru parce que senti mu sibiru moo feeñ ci moom bu ko defee danañuy wax ba tey sibiru lan ak lan akay waral ba tey danañuy wax ni sibiru yan traitement lay jël ngir mën a jóge ci sibiru boobu ndax sibiru kat feebar la boo xamante ni mën naa faat bakkan ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala waaw sibiru feebar la waaye mënalu la lu weesu mu faat nga dee ci yoonu yàlla ci ndiglu yàlla boo deewee jeex na wala beneen feebar bu ñuy wax choléra moom tamit dafa am ay symptômes boppam xeetu feebar yooyu yépp daanaka mi ngi bokk ci feebaru yaram waaye ma yëgal leen ñetti xeetu feebar moo am feebaru yaram ak feebaru xel ak feebaru xol feebaru ruux te mooy feebar bi gën a danger ci feebar yi feebar boo xamante ni moom dala fiy bàyyi de du waaye boo deewee mu yóbbu la naara jahannam ndax feebar gën na garaaw feebar boobu feebar boo xamante ni balaam lay bàyyi dalay yóbbu ba ci biir fan ci biir naara jahannam wala iyaadu billah yan nañ ci yàlla musal kon mbokk yi pour waxtaan bi am njëriñ duñ fi toog rek daal di jóg fëggatu dem déedéet waaye tàmbale ci man ma yëg sama xol doful iman ma jéem a jëriñuku ci hadihi al ayat al sharifa wa hadihi al ahadith an nabawiya yu jëm ci faju mbokk yi ak képp koo xamante ni sa kaa mel na sama kaa mel na ne sama kaa ñu bokk faju insha allah bu ñu jógee sama borom yàlla defal ñu xol bu mucc ayib ci doful iman madahiru doful iman ci yenn symptôme ci la feebar bu bon boobu di feeñ nga xam ni ku mu dal gaawal gaaw nga jóg faju ci nga seeti docteur seeti ay médicament yu la faj balaa feebar bi di la rey te bu la reyee fa muy àgg ak yow wax na leen ko moy lan mooy naaru jahannam wal iyaadu billah balaa may dugg ci ma bëgg wax ni doomu aadama amul ci kaw suuf amul ci kaw suuf lu gën a màgg ngëmam yàlla lu gën a lan màgg diineem parce que loolu moo ñu fi indi wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yacbuduun binduma jinne ak nit lu dul ñu jaamu kon amul lenn loo xamante ni ñoo ngi koy ittewoo fii ci adduna lu dul dafa war a dellu ginnaaw topp ci ginnaaw lan hada al wa hada diin nga xam ni moom moo war a itteel doomu aadama parce que moom mooy mission bi nga xamante ni moo ko fi tax a ñëw loolu nag maadaama loolu la amee solo kon jullit bu nekk war na bàyyi xel xolam mu koy contrôler bu baax comme ni ñenn ci ñun di jóge di dem lan ci bérébu fajukaay yi di xool ndegam seen suukar dafa yéeg wala dafa wàcc sa dafa yéeg wala dafa wàcc mani li ci gën a yey mooy sunu diine ak sunu ngëm yàlla nañu xool ndegam wàcc na wala yéeg na balaa feebar bi di ñu gañee bu ñu feebar bi gañee musiba في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والعياذ بالله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون xol mooy place bi nga xamante ni ci la feebar boobu di campé te xol mag ñi ñoo ko tuddee xol lu tax xol parce que mooy xool فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور lii gis ci doomu aadama li nga xamante ni mooy gumba ci doomu aadama du bët waaye mooy xol wa man kaana fi haadihi ama fa huwa fi alaxirati ama wa adallu sabila yan nañu yàlla leeralal suñu xol moo tax mag ñi tudde ko xol parce que xol mi ngi jóge ci xool mag ñi ñu am ay xikam lañu yàlla nañu yàlla fayal xol boobu moom la yeneen ci bi wax ni ala wa inna fi ljasadi mudga ida saluxat saluxa aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam mu ni am na ci biir yaram ab suux boo xamante ni bu baaxee yaram ba lépp baax na waaye nag bu bone yaram ba lépp bon na mooy lan mooy xol xol mooy palaasu ragal yàlla mooy palaasu ngëm yàlla xol ci ngëm yàlla ngëm yàlla fa nekk bu feebalee foofu lay feebale bu amee doole foofu lay amee foofu lay amee doole dafa mel na compteur boo xamante ni fa la courant ba nekk bu amee courant jàkk yi yëpp leer nañ waaye ba am courant ab leer lan du am ci jàkk kon war nañu ittiwoo baax suñu xol mooy alqalb dafa sensible ñun bu ñuy feebar dem di faju ci te xam nañu ñaari xeet docteur moo am am na tabibul abdaan waaye am na tabibul adyaan tabibul abdaan mooy docteur bi nga xamante ni day ittewoo wàllu yaram tabibul adiyaan mooy docteur bi nga xamante ni day ittewoo sa wàllu diine sa wàllu jikko loolu ñu war ci bàyyi xel bu baax kon qalb lu tax ñu tudde ko qalb parce que dafa gaaw ci walbatiku dafa gaaw ci walbatiku yeneen bi nee na li tax ñu tudde xol qalb mi ngi jóge ci at taqallub maa yataqallab yoo xam te dafay lan dafay wëlbatiku ci lan ci anam lu gën a gaawe ba yeneen ci bi misaale ko dafa mel na ab donq boo jël sànni ko ci digg àll bu yaatu amul benn tabax ni ka ngelaw di def nee noonu la xol di def ci xalaat ak ci gisin yàlla mu ni wa laqad xalaqna al insana ñun yàlla ñoo bind doomu aadama ba pare lépp luy jax-jaxal ca xol ba ñun yàlla xam nañ ko wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yàlla mu ni ñun yàlla ñoo gën a jege doomu aadama lan ci xolam moo tax ñu war ci bàyyi xel bu baax bu yàlla fexee ba xool sa xol bi mu gis ci ak leer ak tawxid wéetal yàlla ak bëgg yàlla yàlla da cay campé yàlla da ciy campé te yàlla da ciy def ndax yàlla subhanahu wa taala bu gisee bool bu set bool ba nga xamante ni boroom nangu naa taataan dana ca def ba mu fees waaye bool bu tilim yàlla du ci def ñen nañu yàlla bool yu rek euh, set yi boroom xol yu laab yu selli bu ko defee symptôme yi nga xamante ni ci la doful iman di feeñe bari na dinañ si jël yenn parce que gawma ni waxtaan bi dina jàll ba waxtu bi jeex ndax waxtu bu xat bokk na ci mandargay doxful imaan mooy bakkaar yu bari ki nga xamante ni def bakkaar daf ko yomb moom daal def bakkaar ak naan ndox la yemal kooku dafa feebar war na seeti boppam war na gaaw dem jëli garab ana garab yi mi ngi fi insha allah danañ ci egsi waaye nañu xool ba pare symptôme mandarga yi nga xamante ni ci la feebar bi lan di feeñ al maasi ay moy yàlla kasratu zunub ay bakkaar yu bari loolu képp ku mu dal na nga bàyyi xel ci ni am na mandargay doxul iman bu feeñ lan ci yow na nga ko faji balaa mu lay lan faat wal iyaadu billah bu ko defee ñi mooy yàlla ñoom tamit ay catégorie lañu duñoo bari te wuute am na ñoo xamante ni duñuy continuer ci seen mooy yàlla waaye seen mooy yàlla yaatuwul masalan da ngay gis koo xamante ni maanaam moom tuxkatu cigarette la waaye mënu koo bàyyi wala koo xamante ni moom problème am mooy wàllu jigéen waaye mënu koo bàyyi da ciy rek kooku feebar bi dal na ko ci côté dafa war a faju ji am koo xamante ni moom xeetu mooy yàlla yi mu dajale dafa bari lool day mooy yàlla rek day mooy yàlla rek laa yarqabu fiihi illan wala dimma moom seetul yàlla seetul len day mooy yàlla rek tooba kooku yaakaar naa kaawam tamit moo gën a grave waaw comme nit ki nga xamante ni dafa am benn xeetu feebar bu feeñ moom ak nit ki nga xamante ne ay xeetu feebar yu bari lan moo bokk lan moo booloo lan feeñ moom loolu mi ngi bokk ci màndargay doxul iman waaye def bàkkaar di ko def suba ngoon bu guddeeg bëccëg dafa dem ba nga xamante ni dafay dem ba nga xamante ni daf lay àggale fi ñuy wax al mujahara mooy danga koy mujj def ci ay biir nit doo ci bàyyeti xel te yenent bi nee na kullu ummati muaafan sama xeet wi yépp yàlla mën na leen jéggal ba mu def illa al mujahirin ba mu des ñi nga xamante ni du ñuy def ay bakkaar te duñ si la nëbbu dara duñ koy biral bi maana yonent bi nee na bokk na ci almujahara guddi jot nga def say fenge-menge nga def ay bakkaar yàlla sutural la nga xëy di wax eh diw guddi gi dem def naa nangam ak nangam ak nangam di la suturaal nga xëy nga wëññi sutura si yàlla sa kaw yonent bi nee na kooku yàlla du ko baal yàlla mën naa baal ku nekk waaye kooku yàlla du ko baal kullu ummati muaafat illa almujahidin yonent bi nee na wa inna min almujaharati an yacmala arrajulu billayli camalan thumma yusbix wa qad satarahu allah فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ñenn ci yàlla musal boo bàyyiwul mujaahara am na beneen étape bu mu lay lan booy àgg par étape par étape mooy lu ñuy wax ar raan raan nag moom boo fa àggee moom jeex kenn amatu ci yaakaar buñ la yóbbee ci docteur yi dañuy wax kii moom c'est fini c'est fini kii moom moom xamu fu mu nekkoon waaye c'est trop tard amatuñ ci moom yaakaar kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun raan yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a dégg alquran kuy dégg alquran moo tax tafasir yëpp tafsir bi ci féete kaw mooy at tafsir bil ma'thur yani tafsiru alquran bil hadith wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim ñun yàlla ñoo wàcc ci yan ci kaw ci ci yow Seydina Muhammad ñoo wàcc ci yow sunna ngir nga leeral nit ñi lu ñu wàcc ci moom tamit alquran ala inni utitu alqurana wa mithlahu maa alquran wa sunna nañu wax Seydina Muhammad salawatullahi wa salaamuhu alayhi salla alayka allahu ya alama alhuda ma habbat annasaim wa ma nahat ala alayi kalhamaalim ya rasul allah ma maana arraan yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam mu ni raan feebar la boo xamante ni mi ngi bàyyi koo ci def ay bakkaar sa xol bi dafay nekk feuille blanche weex tal boo defee bakkaar mu am benn tipp tipp bu ñuul bu tegu ci digg lan xol bi bu ñuul kukk nga def beneen bakkaar mu ñëw lan teguwaat lan ci xol ci wetu tomb bu njëkk ba booy def bakkaar mu yokk muy yokk mu yokk boo jéggaloo boobu far nga jégluwaat boobu far nga defaat beneen bakkaar beneen ñëwaat muy continuer di continuer di continé ba lépp daj lan xol bi lépp ñul kukk sama borom yàlla nag daal di lan daal di tàmpe ci kaw xol bi xol boobu duñ koy kaste dootul amati bunt dootul amati porox ndool dootul amati yoon foo xamante ne alquran dafay jaar subhaanallahi moo tax sa borom yàlla mu ni fa amma alladina amanu fa zaadathum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladina fi qulubihim maradun fa zaadathum rijsan ila rijsihim wa maatu wa hum kafirun lu ko waral bakkar yu bari yan nañu yàlla musal ci ay bàkkaar yu bëri mbokk jullit baaxul comme xali safara ku def bàkkaar jël nga sa tànk teg ci kaw xalu safara dina mu feeñ ba mu feeñ faa yan nañ ci yàlla musal man ya'mal su'an yujza bihi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi ñaareelu symptôme mooy xol bu wow bari na ngay dégg kuy tawat xol boo xamante ni dafa wow koŋ xol boo xamante ni dafa wow lool comme doj waaw xol boo xamante ni comme doj yàlla mu ni thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ginnaaw gi seen xol yi wow koŋ fa hiya xol yoo xamante ni kal xijaara comme doj yàlla mu ni déedéet doj sax moo tane parce que lu tax mu ni wa inna min alxijarati la ma yatafajjaru minhu al anhaar ndax kat léekat léeg-léeg nga gis doj boo xamante ni saa ni fet daal di xar ndox lan jaare fa génn waaye xol boo xamante ni dara du ci jóge xol boo xamante ni dafa wow koŋ xol boo xamante ni alquran mënu ci dara xol boo xamante ni waraate mënu ci dara xol boo xamante ni mën ngaa sang neew jullee ko sangu ko suul ko te du mën ci yow dara booy dox ci ay biir bàmmeel dafa mel ne ci ay biir xeer ngay dox lu ko waral doxul iman feebar bu grave boo xamante ni képp ku mu gane si yow gisuma la mbaaw yenn ci yàlla mosul ñetteelu mandargay doful iman lii tegtale ci ni sa sa ngëm yàlla dafa nasax wala dafa doyadi mooy koo xamante ni buy jaamu yàlla du bàyyi xel ca na mu koy defe bëri na koo xamante ni da nga mu dugg ci jàkka ji daal di këpp këppal na ginaar buy xott julli des kay teelu jàng alquran des kay teel lépp luy xeetu jaamu yàlla des kay def nga jël sa temps def ko boo ci yëgee ab gêne xamal ni feebar bi dal na la demal nga faju ci waaw adamu itqaani yàlla doo ko rafetal moom ni mu ñëwee baax na mën nga dugg ci jàkka ji julli fi ñeenti rakka yu gaaw waaw comme ni ko yonent bi waxee rek alayhi salaatu wassalaam mel na kuy lekk ku xiif di boole ñaari tàndarma ñetti tàndarma waaw du teg day wan ni dem rek soo xam te noonu lay jullee rukuu yeeg sujjóot yeeg toogaay bi lépp day mel lan laxda waaxida day mel ne machine buy yëngatu rek mel ne rëbb buy dem di ñëw rek waaw loolu mi ngi bokk ci mandargay lan doxul iman kuy jaamu yàlla des day sell jaamu yàlla ji nga sellal la ngay def nga bëgg lan la ngay def sa xel ne booy def ay azkar wala nga def ay ñaan nga bàyyi xel ci azkar yi xam ni ay maani la dafa am ay maanaa yu mu ëmb nga teelu azkar yi bu baax xam ni dafa am lu muy firi boo ne ya allah nga xam ya allah lu muy firi lan la boo ne rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira wa amiltu su'a nga xam ni nga wax lu muy firi xanaa doo wax yàlla loo xam te ne xamoo ko waaw lépp luy xeetu jaamu yàlla boo kay def na nga xam lu mu doon te sa xel na ca nekk am na ñoo xam te duñu julli ba noppi yàlla xool seen julli may leen lan zéro duñ ci am dara waaw yonent bi ko wax alayhi ni kenn ci yéen defee lan composition ba pare dara jox lan maître bi la mu doon def mu xool ko benn mee ko ci 10 sur 10 wala mu mee sur 10 wala mu may ko cinq sur dix wala mu may ko quatre sur dix wala loo xam te du ci am dara màcc du ci am dara te daalika julli yàlla dalay testé ba nga ne allahu akbar mais allahu a'zam min kulli shay yàlla gën a màgg lépp lu mu mën doon kon lan moo tax ba nga ne allahu akbar adduna des sa xol bi xanaa kon li nga wax gëmoo ko yàlla dalay testé lu toll na li nga bàyyee xel sa julli gi lu toll na la yàlla di may lan ci julli gi nañ si bàyyi xel bu baax rafetal suñu jàmm yàlla booy julli nga bàyyi ci xel booy jàng alquran nga bàyyi ci xel booy ñaan nga bàyyi ci xel waaw léeg-léeg gis koo xamante ni ma xool na ay ñaan yu bari ñaan yi sax man na doon ñaan yoo xamante ni ci sayidina Muhammad la bàyyi ko alayhi salaatu wasalaam am heure boo xamante ni saa yu te dafay toog di ñaan ñaan yu mel noonu waaye ndeysaan du xam li muy wax lal mel ne rek rëboo wala machine du xam li muy wax lal du bàyyi xel maani yi nga xamante ni ñaan bi ëmb na ko loolu sama borom du ko nangu ndax yonent bi nee na laa yaqbalu llahu duaan yàlla du nangu ñaan goo xamante ni mi ngi bàyyi ko min qalbin ghafilin laahin mi ngi bàyyi ko ci xolu waaju waaw bu bëri caaxaan nga xam ni moom xel mi yépp yàlla newu ci caaxaan rek waaw yàlla nee du nangu lan ñaan kooku ñeenteel bi ba tey bokk na ci sentmu doful iman mooy tayal tayal ci jaamu yàlla yi mooy jaamu yàlla da ngay lan yëg ak tayal saa yoo yëgee sa yaram ak cawarte nga toog say xarit di ambiance nga jëkk say dégg allahu akbar allahu akbar ñu nodd nga dégg hayya ala salaa ci saa si nga yëg ak tayal ci sa yaram xamal ne feebar bi dugg na la yàlla mu ni wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala bu ñu jógee jëm ci julli du ñuy jóg te fekk ak tayal mi ngi ci lan mi ci ñoom du ñuy jóg ak tayal kon bokk na ci mandargay doful iman koo xamante ni bu jaamu yàlla jotee day tayal guddi gi mën na ko fee mu jeex takk waaye bu tëddee julli du ko yëkkati waaw loolu mi ngi bokk ci mandarga lan doxul iman ak tayal koo xamante ni dafa sàggan ci xeetu jaamu yàlla yooyu amul itte ci benn xeetu jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi du farata yi du naafile yi bu góorgóorloo ba def farata farata yi bàyyiwu ci lan xel amul ruux ba tey bokk na ci mandargay doxaful iman koo xamante ni moom farata yi kese lay julli amma sunan yi moom du ko def moom xamul sax lan mooy tahiyatul masjid xamu ko xamul lan mooy ar rawatib lan mooy rawatib rawatib mooy julli yi nga xamante ni yeneen bi daan naka taxoo ibnu omar nee na xafidtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ashra rakaat takk naa ci yeneen bi fukki rakaat yu mu daan julli yu bokkul ak julli farata mu ni ñaari rakaat qabla zuhri rakaatayni qabla zuhri wa rakaatayni ba'daha wa rakaatayni ba'da al-maghribi fi baytihi wa rak'atayni ba'da al-isha wa rak'atay salaati al-fajr mu nekk fukk ñaari rak'a balaa muy julli tisbaar ñaari rak'a bu jullee ba noppi tisbaar ñaari rak'a ginnaaw timis ci këram yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg léeg-léeg ñuy julli suñu biir kër yi waaye waxul julli farata de julli naafila ndax loolu nee na dafay leeral kër yi amma julli farata ci jàkka ji bokk na ci mandarga doxul iman koo xamante ni julli farata du ko defe ci mbooloo ma waaye ci biir këram la koy def mbooloo ma fa la ñuy julli julli farata warka'u ma'a raki'in kon limal naa leen arrawatib ñu bàyyi ci xel bu baax ma na fukki raka'a koo xamante ni xamu faratay rek waaw koo xamante ni du bàyyi xel qiyaamul layl du nelaw ba nelaw neex mu jóg daal di dagg ay nelawam def li yàlla wax تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون yàlla tagg nañu def qiyaamul layl yaa ayyuhal muzzammil qumil layla illaa qalila yow xamoo lan mooy qiyaamul layl xamoo lan mooy tahajjud xamoo nagam sayidna Muhammad moo santaane ñu def lan qiyaamul layl alaykum bi qiyaamil layl fa innahu da'bu saalihiina qablakum maa leen di dénk ngeen def qiyaamul layl parce que aaday mag ñu baax ñu leen ci jiitu woon ndeysaan xamul qiyaamul layl du def qiyaamul layl mi ngi bokk ci zahir du'f al-iman damaa jëlale rakaat at tawba lan mooy rakaat at tawba nga def bàkkaar daal di jóg julli ñaar rakaat tuub loolu ba tey Seydina Muhammad moo ko santaane képp ko def sama borom yàlla jéggal na rakaat al istixaara nga war a def dara ngay sikk sàkk ngay sikk sàkk def ko ba ko nga tànnloo yàlla jàmm bi dafa war a am communiquer ak borom asamaan ak suuf dafa war a jokk ci yàlla danga nga war a defar sa diggante gi yàlla nga jël yàlla def ko xarit def ko sa soppe mu gënal la lépp loo am wa min annaasi man yattaxidu min duni illahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah yàlla ne la gënal lépp lu ma waaw rakaatal istixaara ngay tànnloo yàlla lii ak lii loo ma ci tànnal loo ma ci tànnal doy na ma yàlla tànnal la nga tànn la la yàlla tànnal wa rabbuka yaxluqu ma yashaau wa yaxtaar ma kaana lahum alxiyar doomu aadama xamul ndax léeg-léeg nga bëgg dara fekk sa loraange rek la wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun moo tax yonent bi daa allahumma inni astaxiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka e taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta allamu al-ghuyub aw kama sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xamoo ci xeetu julli yooyu benn ñu ngi bokk ci mandargay doxul iman li ñuy wax marché tuyaaba doo ko bàyyi xel la mooy marché tuyaaba marché tuyaaba mooy yàlla subhaanahu wa taala léeg-léeg mu def lan promotion léeg-léeg nga dégg yenn ci réseau yi réseau euh, Tigo wala lan orange mu ni tey ku dugal 1000 francs am lan 2000 francs sans borom yàlla day wax ni man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha koor gaa ngi nii képp koo xam te ni yaa ngi jaamu yàlla yàlla dina la fulal say lan say tuyaaba yu wallahu yudaa'if liman yasha képp kuy baax yàlla la gën a baax yàlla bañ gi mu bañ ñu dem safara moo tax mu ni képp ku def lan benn tuyaaba ma defal la fukk ku def benn lu bon ma bindal la benn bàkkaarte boo jéggaloo ma jéggal la moo tax ñu ni képp koo xam te ni sàggan na ba ay benn bennam ëpp ay fukk-fukkam kooku sàggan na al mawasimul xayriya marché tuyaaba lu mel ne ajuma doo ci profité lu mel euh, weer bi ñu nekk nii muy shahru ramadan shahrul quran shahrul rahma shahrul maghfira shahrul itq min annaar doo ci bàyyi xel xam ndegam ramadan bii di ñu din la fi fekk muy dem sa yoon new sa ñàkk ittewoo lu mel noonu mi ngi bokk ci mandarga doful iman juróomeel bi ci mandarga doful iman mooy koo xamante ne alquran mënul ci moom dara buy jàng alquran alquran mboolem liy faj moo ci gën a gaaw yàlla mu ni wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaa ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin kon alquran day faj day faj waaye muy faj lil muminin wa ida ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayukum ayukum zadathu hadihi imana ba yàlla waxee alquran day yokku ak ngëm yàlla li yazdaadu imaanan maa imaanihim bu alquran daan wàcc naa feq dañ daan wax waaw kan la ci yéen alquran yokku ak ngëmam ayukum zaadatu haadihi imaanan yàlla mu ne fa amma alladina aamanu fa zaadathum imaanan alquran day yokku ak ngëm yàlla wa hum yastabsiruun wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum eh imaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun yal nañ ci yàlla boole kon alquran ku mu fajul wala doo teelu maani alquran أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها xanaa ñoom duñu leen duñu settantal Alqur'an xanaa xam ni Alqur'an fu mu bàyyi ko wala al wala xol ya xol ya xol yay jàng Alqur'an yàlla mu duñ koo kaste duñ see tëj ay xom ay lan ay xomb ay kannaar ba Alqur'an amul yoon bu mu jaar koo xamante ni day jàng Alqur'an te moom du def tadabbur kooku dafa feebar. dafa war a faj nga gis ni ki nga xamante ni feebar bi dal na ko day gaaw a sonn ci déglu bi muy déglu alquran buy déglu alquran day bëgg gaaw a baax waaw moom kasetu Youssou Ndour wala kasetu lan Baaba Maal wala kasetu ban kasetu uh, Ismaël Lo yooyu moo ko moo ko ak dëgg des kay wax loolu ku mu dal da nga feebar mbokk da war a faju loolu nañ si bàyyi xel bu baax juróom benneel bi mooy sàggane yàlla subhanahu wa taala sàggane yàlla loolu mooy ak ndox dëgg na kuy sàggane yàlla yaa ngi sàggane sa bopp yàlla boo ko sàgganee koo sàggane yàlla boo ko fàttee ko fàtte wala takunu kalladina nasu llah fa ansaahum anfusahum koo xamante ni dafa sàggane yàlla du tudd yàlla du def zikrullah du ñaan yàlla koo xamante ni moom jàpp na ni sax moom bu demee ba war a ñaan dafa war dem sëriñ bi mu moom ak yàlla comme lan baat ak ndax baat dina tegu ci kaw lal bopp bi mooy tamit ci ko lal kay waaye bat bi lan du ci tegu digg diggante nag yàlla comme baat ak lal waaw loolu mi ngi bokk ci mandarga doxul iman koo xamante ni moom yàlla waxul ci moom lenn waxul ci yàlla lenn waaw moom bu amee soxla sax jàpp na ni jàpp na ni warul lan dem jàkkaarloog borom bi pour ñaan ko jàpp ni warul ñaan lan yàlla ankañ ñaanal te dem ñu ñaanal la yeen ci bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax léeg-léeg ci ay saxaabaam bu ma fàtte ci ñaan Seydina Omar mas naa tàggu dem euh, pour umra ji yeneen ci bi ni ka la tansana ya ukhayya min du'aik yow sama mbokk mi bu ma fàtte ñaan ndegam yeneen ci bi moom mooy sàkku ko ñaanal asuma keneen waaw daquma dem ci waaju baax ci sëriñ bu baax gu sell nga sàkk ci moom ñaan waaye tamit yow na nga xam ni yàlla mi ngi wax ak yow وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين yàlla mu ni woo leen ma ma wuyu leen yow muhammad sama jaami buñ ma la laajee wax leen ni jege naa leen fa inni qarib ujibu dinaa wuyu daawata daa'i woote aji woo ida daan waaye nag ci kaw mu wooma na ma wooma wuyu ko chaque njël yenent bi nee na alayhi salatu wassalaam yàlla day wàcc ba ci asamaanu adduna muy wax man yad'uuni ku may woo ma wuyu ko ku may laaj ma jox ko ku may jéggalu leen ma jéggal ko yal nañu yàlla jéggal sàggane yàlla fàtte yàlla doo def zikrullah yàlla mu ni bokk na ci mandargay lan naafeq yi wala yadkuruna allaha illa qalila wala yadkuruna allaha illa qalila wa ida dukira allah wa ida dukira allahu wahdahu ishma'azzat قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ba tey bokk na ci mandargay doxful iman koo xamante ne du mer ngir yàlla du mer ngir yàlla bu ñu fawee diine baa ñu fawee alquran baa ñu fawee sunnat sayidna muhammad baa ñu xotte xorma yàlla du mer moom buy mer boppam moo koy tax di mer waaw du mer ngir yàlla de waliyasu billah koo xamante ni du soppi lu bon du fekk fu ñu defe lu bon mu dugal ci kàddoom yent bi nee na man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman koo xamante ni du mer te léeg-léeg nga mer te sa bopp taxulaa mer kenn ci ñun koo xamante ni dafa taseeg mbokk moo xamante ni dafa xaw a tabarkal la mu daal di koy wax wax ju ñaaw te wax ja mu seet ko seet ko fekk ci waajuram la ko wax lu muy def ndax du mer dafay mer waaw lu tax wax joo xamante ni duñ ko wax ci xaq yàlla te jaaduwul te meroo te buñ ko waxoon ci sa ay waajur nga mer waaye wax nañ ko ci koo xamante ni moo féete kaw ñëpp te meroo wax ko ci kaw sayidna muhammad tamero yonent bi nee na alayhi salatu wassalaam laa yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wannaasi ajmain bu dee sayidna muhammad moo la gënal sa bopp gënal la sa baay gënal la sa yaay lu tax doo mer ngir sayidna muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi ana waa Danemark ñoo ngi saboote suñu yonent ndax am na suñu ñu révolté ndax am na suñu ñu mer ñu ñaxtu raar na loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel koo xamante ni du mer ngir yàlla bu fekkee fu ñuy defe lan lu bon yoonam newu ci léeg-léeg sax mu ànd ci bokk si ñu koy def te yonent bi nee na ida umilat alxati'atu fi l ard kaana man shahidaha fa karihaha ka man gaaba anha ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها رواه abu dawud abu dawud yonent bi nee na alayhi salaatu wassalaam bu ñu jëfee lu bon ci kaw suuf si ka nga xamante ni fekk na ko waaye mu metti ko dafay mel naka ka fekkewul du am bakkaar waaye ka nga xamante ni newu fa de ma ngi ca dëkk mu dégg ca beneen dëkk ci def nañ fa lu bon waaye mu neex ko naqadiwu ko yonent bi nee na bàkkaar ba ñu ci yem kenn parce que merul te yàlla tax kontaanul te yàlla kon nit ki day mer yàlla tax nit ki day mer te yàlla tax nit ki du bëgg lu dul ngir yàlla buy bañ day bañ ngir yàlla abu ubayda ibn al-jarrah keroog ki taxawal ghazwat badr di xeex ci yoonu yàlla ba wal bëtam gis papaam mu yor jaasi jaasi joo xamante ni ma lan ma ngay rogalaat ak deret mu wóor ne que deret ji deret jullit ñi la mu ne ko bàyyi bu mu la gisaat ci biir xare bi mu daal di wan papa ji ginnaaw ba mu wëlbati ko gisaat ji mu ne ko bàyyi mootuma muñ ngay rey ay jullitu yàlla mu toog di xool bàyyi bu mu la gisaat ci xeex bi ba muy yoru ñetteel dafa bàyyi jaasi ji dal ci kaw bàyyi ji ñëpp ni Abu Ubayda alku na rey na bàyyi ñu wax ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mu ni yàlla dina ci tontu njëkk saay sama borom yàlla yónni jibril mu indi lan لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان yàlla mu ni doo fekk mukk ay gaa yoo xamante ni nee nañu gëm nañu yàlla gëm bi si penc ñuy xaritoog ñuy ànd ak koo xamante ni dafa dëngoog yàlla subhanahu wa taala ku dëngoog yàlla loo koy doyee ku dëngoog yàlla loo koy doyee wa ma bikum min ni'matin fa min allah koo xamante ni lépp loo am ci xéewal ci moom la bàyyi ko waaw looy ànd ak ku dëngoog moom aaya boobu ma wàcc kan ci saydina abu ubayda ibnu jarrah aw abnaahu saydina abu bakar dafa bëggoon rey doomam ci rek ko aw ixwaanahu Seydina Omar ba ñu jàppee asaaraa yi yeneen bi di laaj xalaat yi lan la war a def ñoom mu laaj Seydina ab Seydina Abubakar yow Abubakar loo xalaat ci ñi ñu jàpp ci prisonniers yi Abubakar dafa seddoon mu ne ko yaa rasulallah ñii suñuy mbokk lañu suñuy doomu baay lañu jéggal leen amaana ëllëg ñu tuub ñu yokk ci diine ji leen baal leen yenent bi mu ni Omar lu ci sa xalaat ci ñoom Omar mu ni ya rasulallah ñii duñoo weddi yàlla weddi alquran waaw te ñoo ngi soog a xeex ñoo ngi soog am ay prisonniers ñoo ngi déglu lañu naka la ñuy def ak ñoom kii sama rakk la jox ma ma rey ko kii Abbas rakku Hamza ibn Abdul Muttalib la jox ko mu rey ko kii rakku Ali ibn Abi Talib Uqayl ibn Abi Talib jox ko mu rey ngir nit ñi xam amuñu benn sentiment ci noonu yàlla yi yàlla wàcce aaya ànd ak Umar Seydina Muhammad ci njaal benn gi ànd la ko Umar de ku mu ànd ak Seydina Abubakar mu ne ko Abubakar yow da ngaa baax da ngaa sedd ba mel ne Ibrahim Ibrahim mu ne fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asaani fa innaka ghafurur rahim mu ne ko waaye yow Umar da ngaa tàng comme Nuux Nuux mu ne rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina dayyaara innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara mu tagg leen kenn ku nekk parce que kenn ku nekk mi ngi leen nurle ab yonent waaye nag après mu daal di jël li sayidna abubakar jël yàlla wàcc aaya nag aaya bu tàng jël ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم yàlla mu ne ay budul woon kaddu yàlla gi jiitu woon bar kaddu yàlla moo jiitu ba ñu defee badar ba noppi yàlla dafa nekk kaw asamaan mu ni i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yéen waa badar baal naa leen def leen li leen neex jëggal naa leen bu lu woon kaddu yàlla googu dinaa wàcc seen kaw mbugal lawla kitaabu min allahi sabaqa lamassakum fi ma axadtum azabun azim lu ko waral sidna omar yaxdabu lillah wa yarda lillah yonent bi nee na alayhi salaatu wassalaam awsaqu ura aliman alxubbu fi llah walbughdu fi llah walmuwalaatu fi llah walmuaadatu fi llah imaan imaan bi gën a dëgër ci imaan yi mooy nga àgg ci ban étape mooy booy bëgg nga bëgg yàlla ngir yàlla booy jàpp nga jàpp ngir yàlla booy noonu kenn nga noonu ko ngir yàlla booy bàyyi kenn nga bàyyi ko ngir yàlla booy bañ kenn nga bañ ko ngir yàlla wala jàmm di àgg ñu xam ni àgg na ala ala al qimma iman dafa bëri ay shu'ab al iman bid'un wa sab'una shu'ba أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ba tey bokk na ci symptôme yi nga xamante ni ku mu dal war nga seeti sa bopp mooy nay nit ku nay moom du joxe yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni laa yajtamiu al imaanu wa shuxu fi qalbi abdin abadan yonent bi nee na ak nay ak ngëm yàlla du tese ci xolu jaamu yàlla ñaaree duñu tese nay ak nay ak ngëm yàlla duñu tese mukk yan nañ ci yàlla musal yan nañ ci yàlla musal yàlla mu ne ha antum haula yéen a ngi nii waaw leen di woo ngir ngeen joxe seen alal ci yoonu yàlla su daaw na tunfiqu fi sabilillah am na ci yéen ñoo xamante ne ñu nay lañu fa minkum man yabxal waaye nag ku may yabxal ku nay fa innama yabxalu an nafsi boppam la ko def wallahu alxani yàlla mooy ku oomal yàlla kese am wa antumul fuqara yeneen ñi ñàkk ya ayyuha annaasu antumul fuqara ila allah wa antumul fuqara wallahu alxani wa antumul fuqara yàlla mu ni waaye boo leen delluwul ginnaaw wa in tatawallaw boo leen delloo ginnaaw ci njubug sayidna muhammad bi ci njubug alquran wala boo leen delluwul ginnaaw ci nay gi ngeen nekke yastabdil yàlla dina watte qawman ay gaa yoo xamante ni xayrakum bu ñu bokk ak yéen te bu ñu ñëwee thumma la yakunu amsalakum bu ñu mel ni yéen nañu joxe ci yoonu yàlla nañu joxe ci yoonu yàlla bul xeeb benn dërëm na nga ko joxe ci yoonu yàlla ba tey bokk na ci mandargay doful iman mooy koo xamante ni lu mu wax du ko def ya ayyuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaaluun kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafaaluun loolu musiba la képp koo xamante ni nga def li nga wax jafe na la na nga dem réviser waat sa bopp na dem lan faju ji loolu ñuy wax doxul iman dal na la ba tey ñàkk ittewoo gu fés problème mu jullit ñi ngay toog fii dégg ay mashakil ca Filastin ca Gaza ndeysaan ay xale yu ndaw ay jullit ñu leen di sonal yow sa daal fekk mbir mi xoosu la daal sa yoon new ci loolu muy bokk ci mandargay doxful iman waaw koo xamante ne daal moom daal fekk xuri wuñ ko daal moom yoonam newu ci dara waaw yonent bi nee na man asbaha walam yahtam bi umuri almuslimina fa laysa minhum képp ku xëy te itte woowoo mbiru jullit ñi bokkoo ci ñoom jullit ak mbokk jullitam comme yaram nee naa leen ana lan mooy gëmm ci doomu aadama ana lan mooy nelaw ci doomu aadama luy gëmm ci doomu aadama laaj naa leen ko mbokk yu baax yi du bët bët mooy gëmm buy nelaw di dee waaw loxo buy metti ndax bët dina nelaw bopp buy metti ndax bët dina nelaw ndax cëri dinañu am jàmm déedéet noonu la yonent bi bëgg ñu mel mathalu lmuminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim ka mathali aljasad ida ishtaka minhu udwun tadaaca lahu saairu aljasadi bilsahri walxumma waaw ba tey bokk na ci mandarga daful iman mooy bëgg xadduna waaw moom daal lekk bu neex sa bakkan bi jéemoo kaa yar jéemoo kaa tàggat jéemoo kaa wulli jéemoo kaa toqi waaw lekk gu neex bu topp bakkan yére yu rafet kese xalaatoo sol mbubu perkal mbubu mu perkal sa xalaatoo ko sol te xamoon ci ngay mujj libaasu lam wàcc waaw kër gu rafet fu ñu la waxee rek fu la fekk rek yaa wax lekk yu neex euh, col gu rafet kër gu rafet oto bu rafet loolu mooy sa it amoo beneen it loolu ba tey mi ngi bokk ci mandarga doxul iman mooy bëgg àdduna bu fes loolu nañ ko moytu mbokk yi yenente bi alayhi salatu wasalaam ba muy dénk Muaaz ibnu Jabal nga xam ni da ko doon yaman waxoon na ko ni ko iyyaka wa tanaum maa ngi lay moytu ko loo noos maa ngi lay moytu ko loo noos fa inna ibadallahi laysu bil mutanaimin waaw jaamu yàlla kat duñu ay noosoor de waaw li nga bëgg mooy noos lu nooy nga bëgg waaw lu nooy nepp nga bëgg waaw loolu mi ngi bokk ci mandarga doxful a saxaaba yi kat ah ñu foofu kat yonent bi jaaru woon foofu de foog ñu bàyyi kat loolu lenn la ci man mandarga di iman balaa waxtu bi leen di passé ñu daal di song leen asbaabu doxful iman yooyu mooy yenn symptômes yoo xamante ni ku mu dal ci ñun danga war a sa bopp da war a muraaja ji sa bopp balaa lan balaa feebar bi di la faat bu la faatee moom musiba la wal iyaadu billah bokk na ci liy waral mandarga yooyu ma wax mooy koo xamante ni dafa sori bérébu gëm yàlla yi ah comme sunu béréb bi macha allah béréb bi béréb bu neex la malaka yaa ngi wàcc di leen yiir di leen wër yàlla mi ngi tiitaru ci kaw asamaanam si ay jaamam yu toog si mooy bérébu jaamukaayu yàlla yi bérébu sunu béréb bi mi ngi bokk ci yooyu béréb yooyu dafa ëpp a gëj duñ fay war di dem bu baax dina far sunu diine ndax sunu xol fees sunu xol dund yàlla mu ni alam yaani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikri illah wa ma nazala min alxaq wala yakunu kalladina utu alkitaba min qabl fa taala alayhim alamad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun yàlla mu ne xanaa jotul ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla ñu toroxlu li yàlla ñu ragali yàlla ndax lan alquran bi ñuy jàng ci ñoom subaak ngoon guddeeg bëccëg an taxsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq ndax li yàlla wàcce ci alquran ñoo ngi koy dégg subaak ngoon guddeeg bëccëg kon jot na ci ñoom sëkk ñu ragal yàlla seen xol yi toroxlu li yàlla waaw wala yakunu ñu bañ a nekk kalladina comme ñi nga xamante ni uutul kitaab joxoon nañ leen téere tamit alyahud wa nasara alyahud ñoom lañ joxoon lan at tawra nasara jox leen lan al injil waaye nag ba ñu toogee diir bu yàgg yenent ñëwul ci ñoom fa taala alayhim al amad diir bi yàgg lool ci ñoom faqasat qulubuhum ñu jaarab seen xol lan wow koŋ ah lu ko waral parce que milliers yi ñu daan fréquenté dafa fekk seen ay yenent amatuñ ko mbir mi léegi daal di mujj lan seen xol wow koŋ kon kat bérébu jaamukaayu yàlla yi béréb yoo xamante ni fay jàng alquran di fa muraajaa sunnatu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fa wax waxi nit ñu baax ñi te lépp mu doon loo xamante ni ñoo ngi ko génn ci alquran sunna loolu mi ngi bokk ci béréb yi nga xamante ni day dundal lan ngëm yàlla ci xol lan ci xolu jaamu euh, jaamu yàlla ñaareel bi mooy njiitu diine kilifa bu baax kilifa bu mucc ayib kilifa goo xamante ni xam-xam nga mat na macha allah jëf ja rafet na macha allah ngëm yàlla ga fes na dell waaw kilifa dafay mat kilifa goo xamante ni boo ko xoolee kaw ba ci suuf da ngay gis sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam kilifa goo xamante ni boo càmbaree biir ba day fekk mu leer naññi lépp lépp dafa fes dell ak lan alquran ak sunna kilifa diinu gu mel noonu dafa ëpp a des di war dem ci moom di toog ci wetam saa yu xol yi woowee saa yu xol yi ñagasee du saxla kilifa gu mel noonu boo xamante ne du dem ci moom mu ñuy waar ci yàlla sunu xol di tooy ñu ko soxla te mooy sëriñ boo xamante ni sa njëriñ mi ngi ci moom sa njëriñu diine mi ci moom waaye ma al asaf mbokk ñu bëree bëri illa man rahima rabbuk lu dul ñi nga xamante ne sama borom yàlla sett na leen bu ñuy xool relation bi nekk ci diggante sëriñ bi ak taalibe bi lépp ay alaqat dunyawiyya adduna yàlla bokkatul alquran bokkatul sunnab sayyidina Muhammad bokkatul foofu ak sëriñ new fa ku ko tudde sëriñ yaa ko tudde sëriñ waaye foofu ak sëriñ new ak sëriñ mi ngi nekk ci xam-xam bu fees dell ak jëfe li nga xam xam ba pare jëfe waaw xam ba pare jëfe xam-xam boo xamante ni jëfe topp ci loolu alkande la waaw loolu alkande la watlu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fansalaxa minha fa atbaahu alcheytaanu fa kaana min algaawin walaw shina la rafacnaahu biha mathalu alladina xummilu altawraa humma lam yaxmiluha ka mathali alximaar ka am xam-xam te jëfewul xam-xamam dafa mel na mbaa mu sëf sëf ko téeméeri téere lu mu ci xam xamu ci dara jox ko téeméeri téere yi Buxaari la yi Muslim yi Abu Dawud yi Tirmidi yi Nasaa'i yi Ibnu Maaja ba mu sëf ba fees lu ci mbaam bi xam xamu ci dara moom la yàlla wax mathalu alladina xumilu tawra thumma lam yaxmiluha ka mathali alximaari yaxmilu asfaara ba tey bokk naa ci luy dundal xol jullit bi musul ko ci doxul iman wala kon boog safaan bi li nga xamante ni mën naa waral doxul iman mooy ñu sori bérébu jàngukaay yi sori bérébu jàngukaay yi mi ngi bokk ci liy waral doxul iman kadalika tom di ko jiitu mooy nga sori waaju baax sori kilifa diine ëpp naa gëj waaw ñaaro yi mi ngi bokk ci lii waral lan doxful iman sori barabu jàngukaay barabu jaamukaayu yàlla comme sunu barab bi wala nga sori kilifa diine sëriñ koo xamante ni léppam yàlla la boo ko xoolee ci saa si mu fàttali la yàlla moom waxuma la wax ji waaye melokaan bi rek dalay fàttali yàlla lisaanul xaal asdaqu min lisaanil maqaal da nga koy xool sa xel lépp lan dem ci yàlla ñaar ñooñ bi ñoo ëpp gëj gëj ci ñoom day waral lan dooful iman bele bi nga xamante ni jàngukaay la daara la ñu fay jànge di fa nafar téere mag ñu baax yi ba tey gëj fa day waral dooful iman loolu ba tey nañ si bàyyi xel bu baax ba tey nekk ci milieu boo xamante ni ma xar ak ay mooy yàlla marché Sandaga wala benn ci milieu yi nga xamante ni ay xeetu mooy yàlla rek fa fees dell waaw kee moom ma ngay ma ngay damu ci démb caay-caay gi mu def ki nekk ci côté bale ni moom ma ngay woy musique waaw ma nga takk kaskam di lan mel ni kuy rab mel ni ko mel ni ko ay rab jàpp waaw keneen kee moom ma ngay tux ma ngay tux waaw keneen kee moom mi ngi yor ay livre yu ay livre amur yu bon ma koy xool waaw moom ma ngay saaga ma ngay xaste damaa jëlee a jëw wala rambaaj yooyu moom xaddis wala xaraj waaw ñee moom ñoo ngi ittiwoo wàllu lan suba euh, yan yan équipe la waaw ñun ñoo war a lan jeu match bi waaw béréb bi mel ne ëpp naa dem mbokk yi dem fa day war a doxul iman nañ ko bàyyi xel bu baax nañ ko bàyyi xel bu baax aha bu ko defee ba tey bokk na ci liy war a doxul iman mooy koo xamante ni dafay ittewoo ittewoo gu ëpp alal daw ci ginnaaw dërëm da ngay dàq dërëm dàq ko daq ko bu jot ko ni ko doo ci bàyyi xel yàlla xamu ni yàlla am na xaq ci la nga nga yor nag koy joxe ci jaam ñi wa aatuhum min maali llahi alladi aataakum man da alladi yuqridu allaha qardan xasanan fa yudaa'ifahu lahu yàlla mu ne ana kan moo may lebal ma fay ko te bu ma koy fay dinaa ko fulal ba yahudi dégg loolu saay-saay du ñu ne inna allaha faqir yàlla moom kon faqir la yàlla mu ne laqad samia allahu qawla alladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu yàlla dégg na ngeen wax yahudi yàgg naa saay-saay moo tax boroom xam-xam bi nee ne fekk mbaam bàyyiwul ŋaax jaan bàyyiwul mat yahut du bàyyi wor du bàyyi caay-caay yaxwatul qirada wal xanaasir kon daw ci ginnaaw adduna daw ci ginnaaw dërëm ittewoo ay jigéen mi ngi bokk ci màndargay doxul iman wala kon mi ngi bokk ci li nga xamante ni day waral doxul iman mandargay doxul iman ak lii waral doxul iman daanaka xaw ñoo la sore xaw ñoo sore daanaka benn la taqriban yàlla mu ne zuyyina linnaasi xubbu shahawaati min alnisaai walbanina walqanaatiri almuqantarati min aldahabi walfidda walxayli almusawama walancaami walxaq dalika mataacu alxayaati dunia waaw taaraleef na lan nit ñi bëggug lan bànneex ci jigéen ñi waaw bëgg jigéen yàlla muy loolu muzayyinun linnaas ñu taralal nit ñi ñu ko bëgg ci jigéen ñi wa waaw wal baniin bëgg am ay doom yu rafet ñu leen di xool ñu bëgg waaw bëgg nañ ko ba tey ci alqanaatiir almuqantara wal qanaatiir almuqantara waaw bëgg nañu alal ju ñu jal alal ju bari ba jal ci woo ci ay or ci ay xaalis ak ay fas yu rafet ñu préparé ba mu lan maanaam mooy suñu jamono ji oto yu rafet rek bëgg lan ay jur loolu lu ñu bëgg loolu doomu aadama waaye bëggloo gi pour nattu la xool nooy def ak say santaane borom subhanahu wa taala ñu waaj xel bu baax bu loolu lenn la rek ci asbaabu doxatul iman ñu daal di mos tuuti rek ci ilaaj yi ñu daal di incha allah jeexal suñu waxtaan bokk na ci li nga xamante ni mën naa faj feebar bi te yenent bi nee na alayhi salatu wassalaam inna al imana la yaxliqu fi jawfi ahadikum kama yaxliqu athawb fasalu allaha an yujaddidu imanakum fi qulubikum yenent bi nee na iman dina ràpp ci xolu kenn ci yéen comme ni kenn ci yéen yërëm di ràppe waaw na ngeen ñaan yàlla mu beesalal leen seen imaan seen biir xol yi kon imaan day màggat ak di waaw day màggat ak di bees bokk na ci lu ñuy beesale suñu imaan képp koo xamante ni feebar boobu dal na la nga bëgg faju bëgg am garab comme ni nga xamante ni yeneen feebar yi am nay garab bu ñu nekku sibbiru masalan bi ñu wax léegi moom na jël xeetu garab yi nga xamante ni euh, ñiy faj xam-xam médecine xam nañ ko ñoo la koy ordonné nga jël ko kadalika doful iman feebar la boo xamante ni am nay garab nañ ci bàyyi xel bu baax garab yooyu benn jiit wu ci ngay jéem a settantal di jéem a teelu maani al quran maani al quran ya ixwan yonent bi nee na alayhi salaatu wassalaam inna alquluba tasda kama yasdau alxadid fa qila ya rasul allah wa ma jilaa'uha qaala tilawatu alqurani wa dicru almawt xol de dina xomaag comme ni weñ du xomaage ñu ne ko ya rasul allah ñun xam nañu weñ bu xomaagee naka lañ koy dindee waaye xol bu xomaag xamuñu ko saxaaba yi dañoo baaxoon dañoo bëggoon faju ci alquran waaw alquran day faj day faj day faj wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa shifaa alqur'anu lima quri'a la waaw yeneen bi mu ni xol bu xomaat wala xol bu màggat bokk na ci li koy faj mooy alqur'an tilaawatu alqur'an mooy jàng alqur'an nga def tadabbur maani alqur'an nga xam ne alqur'an duñ ko war a lan teelu war a settantal lan aaya yi afalaa yatadabbaruuna alquran walaw kaana min indi gayri illah la wajadu fihi ixtilaafan kasiira afalaa yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaaluha liyadabbaru ayaatihi wa liyatadakkaru ulul albaab loolu yëpp ay xeet lan digle la yoo xamante ne sama borom yàlla ko bëgg lan ñuy settantal alquran di bàyyi xel alquran alquran yeneen bi dafa daan teelu bu baax yeneen bi daan na julli guddi mu jël benn aaya di ko settantal di ko bàyyi xel ba guddi gi yëpp jeex tàkk daan na guddi daan na jóg guddi di qiyaamul leeli wala guddi gi màggatugul mu jóg di julli in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ci lay nekk di ko baamu di ko baamu di ko baamu di ko baamu balan ba guddi gi jeex tàkk nga ñëw ci saxaaba yi Seydina Omar mas na dégg kuy jàng wattuur wa kitaabin mastuur fi raqqin manshuur wal baytil ma'muur والسقف المرفوع والبحر المسجور لما جواب القسم والطور yàlla day waat ci lu muy waat maa ngi gën ci montagne ak tuur lan mooy montagne tuur mooy montagne bi yàlla waxoon ak Moussa jabalu tuur mais fii yàlla dana wax ak moom wa kitaabin mastuur maa ngi giñ ci alquran alquran mi nga xamante ne fii raqin manshuur ñoo ngi ko bind ci der boo xamante ne dafa talliku manshuur mabsuut wal baytil ma'muur maa ngi giñ ci baytul ma'muur lan mooy baytul ma'muur wa maa adraaka maa baytul ma'muur baytul ma'muur baytun fi samaa'i saabi'a fi samaa'i saabi'a yadxuluhu kulla yawmin sab'una alf malik thumma la ya'udun ab kër la goo xamante ni bis bu nekk juróom ñaar fukki junni malaaka danañ fa dugg te ku dugg dugg dootul lan duggal yàlla mu ni maa ngi ciy giñ wal bayt al ma'mur wa saqf al marfu' ma maa ngi giñ ci asamaan si wal bahr al masjur maa ngi giñ ci géej gi nga xamante ni bu ëllëgee dama kay taal mu ni jëppet muy jahannam wal bahri masjur wa idal bihaaru sujjirat lu yàlla di waat xam naa li yàlla di war war na ko ñor mu ni inna azaba rabbika la waaqi' inna min adaati tawkiid al musaqala ñi jàng naxwu du ñuy xam ni inna mi ngi bokk ci adawaat yi nga xamante ni day feddali wax te ñaari xeetu feddali moo am boo xam te ne oyof na yàlla waxul in azaba rabbika waaqi' waaye dafa ni inna ci lu wér daal di wax la waaqi' lagopate laamun e le li tawkid yàlla mu ni maa ngi giñ ci yooyu ma wax léegi mbugalug yàlla lu am la ma lahu min dafi dara mënu ko fee jële dara mënu koo jañ mu mu dellu sidna Omar ba mu dégg loolu ci saa si daanu xam ñaari weeru yàlla mu tëdd ko ci kaw lal ngir lan ngir tadabbur bi maani alquran noonu la ñu war dundee alquran ba tey bokk na ci man euh, ci yi nga xamante ni ay médicament la yu ñu war a fajoo ci doxul iman mooy nga jéem a teelu màggaayu yàlla ci sa xol xam xoolal kuy yàlla xoolal màggaayu yàlla xoolal ne yàlla màgg bu bëggee xam yàlla foo koy xool xoolal càkteefam xoolal asamaan xoolal fu mu tàmbalee fu mu yem xoolal suuf si wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard suuf si xool nu mu rëyee boo ko jëlee dendale ko ci kéemtaanu yàlla yi lu ndaw la waaw suuf si benn biddéew bu ndaw la ci kaw asamaan waaw am na tolloog juróom-ñeenti biddéew yoo xam te du ñuy wër di ànd juróom la woon léegi du ñu ñoo trouvé yeneen ñett yoo xamante ni wala yeneen ñaar yoo xamante ni see ñuy wër ànd ak lan jant bi suuf si biddéew yi gën a tuut ci biddéew yi ci kaw asamaan ci la bokk nga xool ni mu tuutee càkkte fi yàlla yi nga bàyyi fi suuf si ñëw ci biddéew yooyu yëpp ñoo ëpp suuf si fuuf nga xool zuxal mirriix utaari zuhara yooyu yëpp ay xeetu biddéew yu bari waaw yàlla xeetu biddéew yu mu bind kenn xamul nu mu toll nga jël lépp boole ko ak suuf si dafa mel na pépp suuf ci kaw asamaan xoola asamaan si lépp nu mel asamaan si ëpp leen juróom-ñaar fukki junni yoon nga jël ñaareelu asamaan mu ëppale leen ñoom ñëpp ñetteel ba juróom-ñaareel loolu yëpp xool ni mu toll waaye yàlla mu ni wasi'a kursiyuhu samawati wal ard lan mooy kursi ibnu abbas mu ni moom mooy xam-xamu yàlla mooy ilmu allah boroom xam-xam ñu ni kursi mooy place bi yàlla teg ñaari ndëggoom ñaari tànkam tànku yàlla nu mel xamuñu bi ñuy wax ni al istiwaau maalum yaani qaidatu al istiwaau maalum wal kayfu majhul wa sualu anhu bidaa ñi nga xamante ni jot nañu jàng ci ilmul kalaam wala ilmu tawxid danañu xam loolu moom moom mooy la wa ala kulli xaal teewalal màggaay yàlla ci sa xol bi bu génnee nga naj ko bu génnee nga naj ko nga bëreeg sa xol ngay bëreeg moom bu yàggee feer bi di leen dina leen dina dañ ba jeex tàkk wa indahu mafatixul gaybi la yalamuha illa huwa wa yalamu ma fi lbarri walbaxr ma tasqutu min waraqatin illa yalamuha wala xabatin fi dulumaati l ard wala ratbin wala yaabisin illa fi kitaabin min yooyu yëpp mi ngi bokk lan ci lan màggaay yàlla subhanahu wa taala وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولي mi bokk ci màggal gi lan màggay yàlla subhanahu wa taala ba tey sàkku xam-xam xam-xamu sharia mi ngi bokk ci lii lan faj feebar bi waaw sàkku xam-xam mi ngi bokk ci lii faj lan feebar bi loolu tamit du mat a bàyyi xel la koo xamante ni feebar bi dal na ko dinañ ci place ñu sàkku ju xam-xam mu sàkku ju lan foofu xam-xam yàlla mun qul hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun innama yatadakkaru ulul albab dafay bu mujj bi insha allah bi ñu tëjee mooy luzumu xilaqi zikr mooy taqoo jotaayu zikar yi place ñu jàng alquran ak place ñu def ay adkar di fa ñaan yent bi nee ne ida marartum bi riyaadu aljanna fartau qaalu wa ma riyaadu aljanna qaala xilaqu zikr boo leen rombee ci jardin ajjana yi na ngeen for na ngeen for yaa ñu ne ko ya rasulallah lan mooy jardin àjjana yi moom mooy place yi nga xamante ne lan dañ fay def zikr waaw ñemeel jataayu zikr te bul nelaw ba fajar neexul nelaw lan du ko jar aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullah kon eh, sëriñ Mouhamed Hadi Touré ci turu mu assasatul Wafa bi huququl iman ñu ngi yëkkati rek kaddu yu cant ji la ko jëmale mën nañu wax sax kàddu yu ñaan ñaan yàlla mu yokk sa fan te yokk sa xam-xam ndax li nga fi wax tey jii am na solo lool yaakaar naa ne ku teewule waxtaan wi rek jariñu nga ci kon nag li nga xamante ne andi nga ñu ko tey yàlla nañu ko jariñoo tànk yi nga xamante ne moom nga déplacé wu ba ñëw wuy ji woote bii tànk yooyu yal na ko yàlla def tànk yiw ak tànk njëggal euh, xam naa ne li des ci waxtu wi ginnaaw dafa bëriwut te am na ay laaj yu fi jot a wadd bëggoon nañ sax am ay mbokk yi ci am ay taxaw seetlu waaye nag waxtu wi xam naa ne moo ñu ko may ba tax dañuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne rek moo ñëw ci li nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane bala ñu koy jox kàddu gi rek pour ñu dugg ci laaj yi ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah eh, imam sëriñ Samba Gaye waaw imam Serigne moom lañ fas yéene dalal incha allah fii jotaay bi li mu fas yéene waxtaane mooy muñ gu rafet as-sabrul jamil incha allah kon suba imam Serigne Samba Gaye moom lañ fas yéene dalal ci jataay bi kon li ñuy def moom mooy dañuy jox kàddu gi Oustaz Ahmadou Baw mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane ginnaaw ko sante ñaanal ko billahi min ashaytan irajim bismillahi arrahmani bokki jullit bokki taalibe yi assalaamu aleykum taala wa barakatuh Hadi Touré ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant te di la gërëm tey ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral sa yaram te bàyyi la ak sam xel te di la wax ni wax dëgg yàlla liñ doon séentu ci mawdu bi am nañ ci lu kawe kawe njort yi wax dëgg yàlla am na lu bëree bëri luñ ci jàngate kon nag ñu ngi ñaan suñu borom mu fayal ñu la ngeen ngi fay waxtaan wi am na solo lool mbokk yi teewlu nañ ko lool waxtu wee xat lool ba tax ñu jukki ci laaj yi rek waaye laaj yi bari na lool waaye nag waxtu yi moo xat lool ba tax na euh, dañ ciy jukki laaj yi rek ngir euh, jëkkanteeg waxtu wi ndax dafa mel ni li des ci waxtu yi bariwul te ñu fàttali mbokk yi bu baax ni waxtaan wi képp ku mu raw soo dégloo juróom-ñaari rajo yi nga xamante ni ñu ngi ci diggante Darou Moukhty ak Touba di nga dégg yépp muy Darou Moukhty FM Diso lampal Fall Sud FM Walfadjri ak Jant wi ak euh, Dunya FM yooyu yëpp bu dee ci wàllu internet bi it majalis direct la koy jël bu dee istixaama ak muridiye ñoom ñëpp it dañ koy jël foo ko ci gëstu bu soobee la lu la ci rawoon di ko mën a jotaat bu baax sëriñ bi kii def ni ci comme waxtu wi gàtt na rek loo ko mën a indil ngir saafara dooful iman subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim xam naa li jëm ci wàllu laaj diine moom li ci sunu aada mooy ñu gëstu ko ndax saxaaba yi du ñu daan wax ni ajra'ukum ala alfatwa ajra'ukum ala annar ku la gën a ñeme fatwa ibbe ci wàllu laaju diine moo la gën a ñeme safara ah, ku ñeme tamit euh, tontu laaju diine moom ñeme safara rek waaw moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la waaye insha allah rubbama man ijtahada fa asaaba fa lahu ajran wa in axtaa fa lahu ajrun waxid yenen yàlla boole ci almusibun li muy laaj mooy saafara doful iman sayidna muhammad tontu na ko alayhi salatu wasalaam inna alquluba tasda'u kama yasda'u alxadid fa qila ya rasul allah wa ma jilaa'uha qaala tilawatu alqur'ani wa dikru almawt na dem jàng alqur'an na taqoog dikrullah la yazaalu lisaanuka ratban bi dikrillah bul taqli koog mukk dikrullah waaw fexeel sa say noppi lépp na doon dikrullah say noppi leen jàng alquran jàng alquran def zikrullah bu baax a baax te alquran mi ngi ci zikrullah waaw boo noppee tamit nga seeti lan fa ñu euh, denc lan sëg ya dafay faral dem ndax yonent bi nee na alayhi salaatu wa salaam fa innaha tudhakkirukum al-aaxira ah euh, ala kuntu nahaytukum an ziyaarati al-qubuur ala fazuuruha fa innaha tudhakkirukum al-aaxira aw kama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wallahu a'lam jërëjëf sëriñ bi laaj boobu leer na lool kitam mu ni dafa dégg ci sa biir waxtaan mel ni danga wax ni kiy ñaan su xamul li muy firi loola mi ngi bokk ci doxul imaan mu doon laaj ndax force la ci kiy ñaan mu xam baati arab yi li muy firi walla déet. déedéet du force du force waaye duñoo bëgg moom mu jàng na jàng ba xam diineem li muy jàng pour xam diineem ci lay jàng naka lay jaamoo boromam tamit dina jéem a xam tamit li muy wax ak boromam ndax kiy wax ak boromam wax dëgg yàlla te xamoo li ngay wax ak moom. loolu yaakaar naa benn xel bu rafet lan ah rafetluwu ko kii wax ak boroomam war nga xam ni ngay wax ak moom lan la waaw loolu kon maa ngi koy bàyyiloo xel mbokk moomu kii wax ak yàlla tax xamoo li ngay wax ak yàlla lan la loolu mbir mi dooy mën a am teelu bu baax foog nga li ngay wax yàlla nga teelu ko bu baax te lay dimbali ci teelu gi mooy nga xam li ngay wax lan lan la waaw jërëjëf Serigne Hadi laaj yi bari na waaye mbokk mi laajam bi da ko itteel lool nee na daal tajwid la bëgg rek li des ci waxtu bi nga dimbali ñu ko rek tëjal ñu ko ndax defe naa ne ñaar ba ñetti minutes rek moo ci des. waaw bu leen neexee ma jàngal leen Xudayfi wala Abdurrahman Sudaysi wala Xusari wala Abdul Basit Sudaysi bu leen ci neex rek أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم